ci shawwal la am mooy ne boo ci jëlee benn par benn wéruñ ah imaam abu daawud as-sijistaani rahmatullah alayhi daal dina koy solo imaam ibn isxaaq moom da koo solo ci loo xam ne amul càll la imaam al-waaqidi da koo solo bi sanadin da'if naka noon imaam ibn sa'din boo demee ci taariixu tabari wax naa la riwaay imaam az bi mursal la ci moom la yem këne ci Shawwal la amoon après ghazwatu Badrin euh, waaye imaam Ibn Sa'd moom da koo solo ci loo xam ne sax amul càll la da koo wax noonu waaye euh, wax yi mooy wax yi yëpp bari à vrai benn ber benn boo ci jël benn par benn mooy dëgëru waaye seen bariwaay nag day tax mu àgg ci darajatul xasan ndax yi nga xam ne mursal la yem ci imaam az-Zuhri mook xadiisu imaam Abu Daawud bi as-Sijistaani ñaari yooyu mën nañoo dëgëralante ndax seenu faiblesse taxu ko rëy sukkandikuwuma nag ci riwaaye imaam al-Waaqidi bi mais it boobu day ñëw di gën a mbir yi boo ko ci boolee day wane ni mbir mi am na cosaan que wax ji que ni kon ghazwatu Bani Qaynuqa ci Shawwal weer bi topp après ghazwatu Badrin après ghazwatu Bani Sulaymin ci la loolu day tax mbir mi commencé bi dëgër mën a àgg ci li nga xamante ni nii mooy darajatul hasan insha allah léegi bu ñu xamee loolu léegi ñu ñëw ci ghazwa bi ci xare a ah imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi mu ne mu ne wa kaana wax naa la xadiisam moom da ko nettali saa càllale mu ne wa kaana min xadiisi bani Qaynuqaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam jama'ahum bi suuqi bani Qaynuqa mu ne nekkoon na ci xabaaru waa banu Qaynuqa yi mu ngi indil histoire ñoom fan la xare bi jóge lan moo tax xare bi am mu ne yonent bi alayhi salaatu wa dalee na dajale ñoom yahuudu waa banu Qaynuqaa yooyu bi suuqi Qaynuqaa ci seen marché ñoom di waa banu Qaynuqaa marché bu siiw la woon biir Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bokk ci marché yu siiw yi yi nga xam ne dañ ko doon taxawal foofale ca Madina muy suuqu bani Qaynuqaa bam leen dajalee summa qaala mu ne leen yaa ma'shara yahuuda ihdaruu min allahi mithla maa nazala bi qurayshin min an-niqma wa aslimu fa innakum qad caraftum anni nabiyyun mursal tajiduuna dhaalika fi kitaabikum wa cahdi llahi iyyaakum yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu leen dajalee ci seen marché ñoom di waa yahuudu bani Qaynuqa mu ne leen yaa ma'shara yahuuda éeyéen mbooloom yahuud yi mooy éeyéen mbooloom yahuudu waa banu Qaynuqa ixdaruu min allahi misla ma nazala bi qurayshin min an-niqma wa aslimu ne leen moytu leen faites attention prenez garde def leen ndànk te def attention ci mbiri yàlla mooy talaku leen seen boroom nan ba lu mel ni li dal Quraysh ci mbugal dal di leen dal faites attention ta ngeen tuub balaa li dal Quraysh daal di leen dal ci ay mbugal bi leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxee lool tegal leen ci fa innakum ndax dëgg yi dëgg yéen waa yahuud yi qad araftum anni nabiyyun mursal ndax dëgg-dëgg yéen xam ngeen ne man yonent laa boo xam ne mursal dañ maa yónni yàllaa ma soloota moo ma yónni moo ma jox xam-xamu nubuwa ba pare daal di may jox risaala yónni ma ko ilan naasi e, kaffa ci nit ñépp ne leen tajiduna fi kitaabikum wa ahdillahi ilaykum leen nag lii ma leen ne yéen xam ngeen xam gu wóor ko ne man yonent laa bu yàlla yónni alayhi salaatu wassalaam ndax tajiduuna zalika fi kitaabikum ndax di ngeen trouver lii ma leen wax sama wasfuta loolu gisoon nañ ko xadiisu Amr al-Aas bi nga xam ne moo Abdallah ibn Amr ibn al-Aas tam nekk ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi yaa ayyuha rasuul wala yaa ayyuha nabiyu boobu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa hirzan lil ummiyiin ila aaxiril xadiis yooyu bari la nga xam ne ci tawraat lu niroo aaya bi nekk ci alquran bu mel noonu daf faa ñëw lépp di décrire yonent bi aleyhi salaatu ak yeneen yeneen du jeex moo tax mu ne leen tajiduuna te yéen li tax ma wax leen ni xam ngeen dëgg-dëgg que ne yonent bu ma bu ñu yónni la alayhi salaatu wassalaam tajiduuna daalika lii ma leen wax bi ngeen ko trouver fii kitaabikum ci seen téere yi wa ahdillahi ilaykum ak li leen buur yàlla digoon léegi loolu la wax juif yi bi mu leen dajalee léegi lan mooy seen réponse xaalu ñu ne ko ñoom yahuudu banu Qaynuqaa yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innaka tara anna qawmuk laa yaghurrannaka annaka laqiita qawman laa ilma lahum bil harb fa asabta minhum fursa inna wallahi la in xaarabnaak la ta'lamanna anna nahnu naas waaye ton kibr ak nappaate moo bon léegi dañuy nee ñuy léegi ñu tontu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko eh yow yow Muhammad <laughs> eh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> ne ko innaka tara anna qawmuk ne ko yow daal da ngaa foog ne ñun ñooy waa Quraysh quoi sa ñoñ ñi ba nga ñuy wax lii <laughs> la yow xamoo nañ de yow da nga foog ne ñun innaa ñun innaka dëgg-dëgg yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tara yow da ngaa foog ne am naa xaw ma ko yow dangaa gis am naa xaw ma da nga ne ñun ñun ay nooy ay nooy neex lañ comme Quraysh sa sa ñoñ moom da ko nag laa yaghurrannaka annaka laqiita qawman laa ilma lahum bil harb ne ko nag ñu ngi attirer mooy dañuy jéem a intimider yonent bi alayhi salaatu wa <laughs> nga jiibi ñoom kalimatul kibri gii moom lañ yor àddina bi mooy bu ñu discouré ko tàppe daw <laughs> ku leen ragal ku ne déggoo gaay Israël nee nañ ñooy l'armée bi nga xam ne mooy l'armée bi nga xam ne day gañe saa su ne noonu lañ tudde seen bopp di la wan ay vidéo di la di wane seen bombe yu ñu yor ak seen avion de chasse ak seen discours yi la Charroun waxoon ne ñun moom ku ñu dammal benn bëñ si cinq bëñ lañ lay dammal xam nga façon yooyu bu dee yow da ngaa ragal da naan yee problème bu xaaral xaaral ma jóge foofu ñoom nag loolu doon ne wuñ ko lu dul ci seen maan yi. ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow da ne ñun ñooy sa ñoñ yow yow innaka tara anna qawmuk da ngaa foog ne ñun ñooy sa di waa Quraysh. laa yaghurrannaka annaka bum la wor mukk mukk annaka laqiita qawman laa ilma lahum bil harb bu dee ne gañe gi nga gañe waa Quraysh moo la wor ba nga foog ne ñun ñun yahuud yi waa Banu Qaynuqa yi man nga ñoo duma <laughs> mais lay la laaw de xama ngoo yow le fait nga dajeek ay nit ñoo xam ne laa ilma lahum bil harb xamuñu luy guerre Quraysh la ñoo xam luy guerre bon yow xamoo gis nga sa ñoom ñi xamuñ xeex dajeeg ñu xamul xeex ñoo xam ne xamuñu maniement des armes ils n'ont aucune histoire militaire xamuñu xeex xamuñu dara yow ñooñu nga gañe foog ñun ñooy ñoom <laughs> yow ñooñu nga gañe ay ñoo xam ne xamuñ ci xeex dara fa asabta minhum fursa nga am ci ñoom benn occasion daal di leen duma noonu ba dara <laughs> léegi nag nga foog ñun ñooy ñoom inna ne nag yone ñu ngi ba léegi dans sur un d'intimidation ak di xoqatal yonent bi alayhi salaam ne ko nag inna wallahi la in harabnaka la ta'lamanna anna nahnu naas <laughs> ne ko inna dëgg-dëgg gis nga wallahi wat nañu ko ci yàlla ñun yahuud la in harabnaka gis nga looy xoole ba ma ba ñu laaleeg yow xareeg yow wallaay la taalaman na bu boobaa keroog yi di nga xam wat nañ ne di nga xam am naa que ne ñun yahud yi ndax ñun naas ñun nekk ah ñun ñooy ponkal yi ñun ñooy nit ñi léegi loxo waaw ku ñu laale loxo lakk. laa ilaha illallah inna wal la in harabnaaka gis nga bés boo ñu provoqué dans une guerre la tar la man na waat naa ne yow Seydina Muhammad di nga xam ne am naa ñun yahuud yi nax nu naas ñun ñoo tax ñuy wax ñun ñooy nit ñi ñun ñooy ñu xam xeex <laughs> <laughs> loolu la ko gaa yi tontu ci toowu intimidation ak xoqatal ci loo xam ne kat du dara lu dul dajale leen wax ak ñoom moytulu leen bal balaa li dal Quraysh dal leen ndax yéen yéen a gina tuub leen ndax xam ngeen ne man maay yonent bi yonent bu yàlla yónni la te yéen xam ngeen ko comme ni ngeen ko trouver ci seen téere yi gars yi un discours fracassant et menaçant léegi nag ñu wax loolu qaala ibnu Isaaq imaam ibnu Isaaq ne fa haddathanii léegi nag maa ngi ñëw ci riwaaya bi nga xam ne moom la imaam al-Haafiz ibnu Hajar ne wa yu'ayyiduhu liy dëgëral li imaam al ne ñoom ci Shawwal deuxième année bi lañ leen fa jële waa Banu la xeex ak ñoom jële leen fa waa Banu Qaynuqa mooy li nga xam ne maara wab ni sab bisnaadin hasan an ibn abbas ci sanad bu hasan boo xam ne mu ngi ko jële ci seydna abdullah ibn abbas te ma ne la woon loolu imaam alxaafis dafa def def le rahmatullah alayhi mooy dafa juum ndax xadiis bi dafa jaawale mais ndax xadiis bi nii mooy càllaleen wérul ndax lan imaam ibn isxaaq dan fa haddathani mawla mawlan li ali zayd ibn thabit mu ne benn joo xam ne waa kër Zayd ibn Thabit ñooy njaaci gém ñoo mooma nettali kooku kenn xamu ko moo tax xadiis bi da'if an Sa'id ibn Jubayr mu jële ci Seydina Sa'id ibn Jubayr aw an Ikrima kooku bu jëlewul ci Sa'id ibn Jubayr ci Ikrima la jële léegi nag soit Sa'id ibn Jubayr wala Ikrima jële ci an ibn Abbas ñu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa an radiyallahu anhu wa ardaa wa an abi mooy ne bu dee côté bii gaawul ndax Sa'id ibn Jubayr ak Ikrima ñoom ñëpp ñu wóor lañ keneen ci kii la ko jële wala keneen mais problème bi mooy imaam Ibn Ishaq sëriñam bi lañu xamul mawlan li ali Zayd ibn Thabit ko kenn xamul ah léegi loolu mooy càllale imaam ibn Isaaq ne qaala ne imaam ibn Abdullah ibn Abbas ne maa nazala haa'ulaa'i al-aayaat illaa fiihim ne nag aaya yii nii ci alquraan wàccul lu dul ci ñi nga xamante ne ñooy a yahuudu bani Qaynuqa yooyu doon menacé te neewoon nañ yaay yéey dañuy xoqatal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ko menacé mu ne aaya yii nii wàccul lu dul ci ñoom aaya yooyu ñooy lan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qul lilladina kafaru sa tughlabuuna wa tuhsharuuna ila jahannama wa bi'sal mihaad qad kaana lakum aayatun fi fi'atayni iltaqataa fi'atun tuqaatilu fi sabiilillah wa uxraa kaafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yashaa inna fi dhalika la'ibratan li ulil absaar seydna abdullah ibn abbas mu ne aaya yi daal di wàcc ci waa banu qaynuqaa yahuudi banu qaynuqaa yi doon menacer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan ko wallahi la in xaarabnaaka la ta'lamanna anna nahnu naas suñu boroom ne bàyyi leen muñ bàyyil bàyyil ma ma wax ak ñoom qul waxal yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qul lilladina kafaru waxal ñi nga xam ne ñoo ñi weddi yàlla muy juif yii juif banu Qaynuqa yi tontu suñu boroom ne leen ne yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tontu leen nee leen qul sa boroom nee na ñoom ñooñu di yahuudu banu Qaynuqa sa tughlabuuna dinañ leen noot dinañ leen vaincre fii ci àddina mooy ne xare bu jegee ni ñëw bu ma leen di déclarer suñu boroom dina leen duma fii jaare ko ci loxoy jullit ñi radiyallahu anhum te loolu mooy fii wa tuhsharuna ila jahannam te bu ngeen buñ leen dumaa ba ray leen wala duma bu ngeen deewee ëllëg wala ngeen dee ci xare bi lu mu ci man di deme bu ngeen deewee dinañ leen dekkil dajale leen pang leen ilaa jahannama dajale leen yéen ñépp di leen yóbbu jahannama te kenn manu la bañ wa bi'sal mihaad ay way séjour boobu moo ñaaw laa ilaha illa mooy séjour boo xamante nii fa ngay dëkk sa laltu yàq fañ lay lalal ak fa ngay fanaan yépp lépp ci safara la gis nga tool mooy ne mbir mi commencé gul gañe nañ ne ah yow xare boo xam ne laata lay tàmbali la suñu boroom ne qul lil ladina kafaru sa tuxlabun yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal ma yéeféer yooyu ne leen sa tuxlabuuna dees na leen gañe waaw mooy xare ba jeex na di waaw wa tuhsharuna ñu daal di leen dekkil ilaa jahannama pang leen boole leen ilaa jahannama jële leen jahannama wa bi mihaad waaye laltu yañ fay am ak fa ñuy fanaan ak fa ñuy dellu di fa dëkke di jahannama ak bon waay ne nag qad kaana lakum aayatun fi fi'atayn iltaqata aaya yii ci suuratu ali imran la ne mooy aaya ak aaya ba jëm ba ci aaya treize bi mooy aaya douze ak aaya treize mu ne leen qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqataa waxal juifu banu Qaynuqaa yi ne leen liy wane ne dinañ leen duma te dinañ leen pang ëllëg dugal leen safara ñoom ñépp mooy ne qad kaana lakum fii aaya ne leen am ngeen nag leçon bu bee bu boo xam ne bu leer la buy wone ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam boroomam dina ko dimbali ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëgg te ànd ak moom dina leen dimbali ci seen kaw yéen yahuudu Banu Qaynuqa yi ñu noot leen waxatuma leen yéen waxuma yéen rek mais képp koo xam ne jullit la bu ñu nee ci dëgg te jàpp nangoo nekk ci yàlla digle yàlla dina leen jàppale mu ne leen qad kaana lakum aaya fii fi'atay ne leen tegtal bi wone loolu ko ne dinañ leen gañe ci lu yàggul dalil bi mooy lan tegtal bi fii fi'atay iltaqata ci xare bi weesu keroog muy ghazwatu badrin ñaari kuréel yu daje muy kuréelu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak waa Quraysh am ngeen ci dalil bu tegtal bu leer que ni yàlla day dimbali yonentam ndax bu doon a affaire nombre la rek waa Quraysh ñooy gañe ndax triplé nañu nombre jullit ñi keroog ne nag yéen juif yi kon jàpp leen ci loolu leçon boo xam ne du ngeen ko fàtte fi atun ñaari kuréel yooyu benn kuréel bi tuqaatilu fi sabilillah ñoom ñu ngi xeex ci yoonu yàlla te mooy kuréelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen wa uxra beneen bi kaafiratun ñoom ay yéeféer lañu woon muy waa Quraysh yarawnahum mislayhum ra'yal ayn ndimbal li leen buur yàlla defal keroog jullit ñi mooy ne yéeféer yi di gis jullit ñi comme si ñoom dañoo double nombre yéeféer yi pourtant li tuuti tuuti moom la la imaam al-Hafiz Kathir ne woon début xeex bi suñu boroom dafa néewal kële ñenn ñi comme ni wax ci suuratul anfaal néewal ñii ci bëtu néewal ñi ci des ci bëtu ñii ba ñu de ba ñu roofaloowee nag suñu boroom daldi def yéeféer yi di gis jullit ñi mel ni ñu jullit ñi dañoo doubler nekk ay deux mille li nga xam ne mooy nombre yéeféer yi moom la imaam Abdullah ibn Mas'ud doon wax ne man moo tax dem naa ci biir xare Badar wax laaj kenn benn jullit na ko mais mais ñii gis nga leen ñii ñii foog nga ne ñaata mu ne ñoom soixante-dix laa leen foog kenn ki ne cent wala lu mel noonu tellement li leen buur yàlla néewale ci bët seen bët yéeféer yi jàpp ne gaay dañoo doublé wu moo tax mu ne yaraw nahum ñoom mbooloom yéeféer moomu bi ñu songo jullit ñi ñu leen di gis mislayhum ñu mislayhim ñu mel ni ñu double nombre yéeféer ra'yal ayni ñu leen di gis nii jahratan mu ne waxal yéefaru banu Qaynuqa yooyu juif yi wallahu te buur yàlla waxal tamit ñi fi nekk di kàccoor yépp ilaa yawmil qiyaama wallahu te buur yàlla yu ayidu mooy dimbali bi nasrihi ci dimbalam man yashaa ku ko neex buur yàlla mooy jàppale ci dimbalam ku ko neex dëgëral la dimbali la inna fi zaalika gis nga nekk na ci lii di badar gii xew la ibratan li ulil absar nekk njàngat leçon mu rëy ay leçon yu bari yoo xamante ne nii boroom xel yi dinañu ci waaroo di ci tegtaloo xam ne ah ku fi mooy yàlla moom lenn rekk a tax yow dumawuñ la mooy ay jullit yu ko mat yu mat li ñu doon bu ñu fi newee buur yàlla dal leen dimbali ci sa kaw kon loolu la imaam ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma daldi wax këne loolu euh, mooy li wàcc ci aaya yi nga xam ne ñoo ñëw di wax euh, ci waa banu qaynuqa bi ñuy menacer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn hisham rahmatullaahi aleyhi ginnaaw loolu imaam ibn Isxaaq wax daal di koy jële ci imaam Abdullah ibn Abbas aaya yooyu wàcc di tontu menace waa Banu Qaynuqa yooyu min yahuud imaam ibn Hisham raxmatullaahi alayhi ne muy loo xam ne day ñëw di greffer wu ci sababu xeex bi di xare Banu Qaynuqa mu ne fa dakara abdullah ibn jaafar ibn abdirahman ibn al miswar ibn maxrama mu ne fa dakara moom imaam ibn hisham rahmatullahi aley tudd na abdullah ibn jaafar di abdullah di doomi jaafar ibn abdirahman jaafar boobu di doomi abdirahman abdirahman di doomi saxaaba boobu di almiswar ibn maxrama radiyallahu taala anhu wa an abi an abi awnin mu jële ci ku ñuy wax abu awnin ah bala dugg ci nettali bi muy xadiis bii nii imaam ibn Hisham xadiis bi dafa da'if mooy càllaleen bi ndax dafa mawquuf la ci Abu Awn taabi'i la bu ndaw boo xam ne majhul la te dafa am lool plus lool dafa am rupture entre ibn Hisham ak Abdullah ibn Jaafar ah, kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci xadiis boobu noonu léegi bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne nii moom la imaam ibn Hisham kon riwaayam boobu ba léegi di wax ci cause xare wu waa Banu Qaynuqa kon mu jaar ci abi awnin qaala mu ne kaana min amri bani qaynuqa anna imra'atan min al-arabi qadimat bi jalabin laha fa baa'athu bi suuqi bani qaynuqa wa jalasat ila saa'irin hunaaka minhum fa ja'aluu yuriiduunahaa ala kashfi wajhihaa fa abat mu ne moom abu awn moomu mu ne nekkoon na ci mbiru waa banu qaynuqaa yi li tax xare bi am na lay wax sabab bi mu ne këne dafa am benn jigéen bu bokkoon ci arab yi yu fa ñëwoon indiwaale ay marchandise am mooy ay soow yi nga xam ne moom lañuy rekt jële ko ci gàtt yi moo xam ci gëléem yi walla ci xar yeeg yooyu yóbbu ko ngir jaay ko foofu waaye jalab day tekki tamit ay gàtt yoo yooyu yóbbu ngir jaay ko ci marché bi yóbbu ko foofu bi suuqi fa ba'athu bi suuqi bani Qaynuqa ñëw di ko jaay ci marché boobu di marché banu Qaynuqa wa jalasat ila sa'irin hunaka minhum moom nag ndaw soosu bi mu ñëwee mooy bu la nee minal arab yi jullit lañu woon loolu la ci jublu comme que marché bi marché bi le fait moom mu dem fa moo tax mu naan jigéen bu bokk ci arab yi sinon mooy ab jullit la woon ndaw si ab jullit la woon boo xam ne dafa ñëwoon doon jaay si léegi bi mu ñëwee mu toog ci wetu ñëw ci côté benn koo xam ne day day cuub as bi ñu ko gisee juif yi gis ko noonu moom ndaw si nekk foofu ak ni solo muuraayam ak tolowaayam ni solo ndax jamono ji mooy muuraay nekkagul woon loo xam ne dañ koo farataal mais ni mu soloo mooy lu décent fa ja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha ñu ne ñëw ci moom ne ko foo jaar di dindi ñu xool sa xar kanam gi mooy di nga summeeku en tout cas daal dinañ xam yaay kan fa abat ndaw si bañ fa amada as ila tarafi thawbiha fa aqadahu ila dhahrihi ila dhahriha mu ne ki nga xamante ni nag mooy kat bi mu ñëwoon ci wetam liñ koy wax lool naan ko dindil sa muuraay bi ñu xool mu bañ mooy pour tooñ rek voilà xam nañ ni jullit la te ñoom ay spécialiste lañ ci wuññi awra ñoom juif yi taxta kulli sama'in wa fawqa kulli ard mooy spécialiste lañ moo tax xoolal modd bi rek presque ñoo ci bari en tout cas mooy ñi nga xam ne ñooy jiite mbir yi ak loi yi nga xam ne yépp day jëm ci ay interdiction de voile yooyu ay problème lañ ci am surtout nag bu dee jullit ñi mooy ñoom gaa yi na jigéen ñi solo nu mu leen neexe ñoom mooy ay daggit ak yooyu ñu naan c'est la liberté léegi biñ ko waxee lool ndaw si bañ tuubkat bi daal di dem bàyyi ba nit ñi bari noonu mu daal di ñëw ci ginnaaw ndaw si fi toog yéere bi mu sol comme que dafa toog day buub mooy dafa toog mu nekk ci suuf mu daal di koy aj teg ko ci ginnaawu ndaw si bàyyi ko noonu lonku ko ci fa lamma qaamat inkashafat sawatuha bi mu jógee rek bi mu jaayee ba pare di jóg mu jóg mooy yéere bi comme que doon wàcc waa ji jël na ko lonk ko ci ginnaaw mu jóg rek awraam bi feeñ fa daxiku ñuy reetaan bihaa kon loolu mooy ñoom pare woon nañ xamoon nañ ne waa ji def na ko ñu ngi xaar rek mu jóg ñoom ñépp di ko xool mu jóg rek fa daxiku bihaa ñoom ñépp xàqandaayoo xàqat di xàqataay di reetaan ndax lan inkashafat sawatuha mooy ay awraam dafa feeñ ñu kontaan di ree nan xoolal comme ni ngeen di gisee rek les pervers nga xamante ne minal yahuudi wa man ahadahum mooy ne ñoom sollu jot problème la ci ñoom bu dee góor ñi ñoom xam nañ ne amuñ ci intérêt moo tax jigéen ñu naïf yépp jàpp nañ ne loolu façon ñaw yi leen defal ak mode yi ñuy génne nga xam ne bu jeex ñu teg beneen nga gis koo xam ne nee na kat Aïcha la tudd gina seerele sol gin koo gàttale ngelaw li di ko ray su seddaay bi mais mu def loolu ndax lan mooy modd bi te xamul ne loolu ay noonam ñoo ko bëgg sololoo noonu di gis ci ñoom num leen neex fa daxiku biha ñuy reetaan fa saaxat rek ndaw si daal di yuuxu bi mu yuuxoo fa wa fa wasaba rajulun min al muslimina ala saa'iri fa qatala am benn jullit bu newoon ci biir marché bi dégg ndaw si yuuxu mu dem yëg gi xam ne kii la woon këne tuubkat bii mooy ki ko def loolu mu daldi koy rey ci saasi allahu ñoom doodu ñoon badine ak li nga xam ne mooy seenu mbañum rus ak loo xam ne lislaama leen ko tere comme que waa ji dafa summi yee fexe ba awraay ndaw si feeñ mu jóg daldi koy rey ci saasi fekk nag waa ji wa kaana yahudiyan waa jooju di cuubkat boobu ab juif la woon ndeke de toute façon ñoom rek la mën a doon fa shaddat al ala al muslimi fa qatalu gaa yi léegi nag bi mu ko reyee juif yi yépp ci marché bi daal di koy songandoo moom rey ko benn yoon exécuté ko fastasraxa ahlul muslimi al muslimiina ala yahuud fa ughdiba al muslimuun <laughs> fa waqa'a ash-sharru baynahum wa bayna bani Qaynuqa mu ne nag bi xewee bi ñu reyee jullit boobu waa ñooñu jullit boobu daldi ñaan ndimbal jullit ñi ci kaw yahuud yi ñi leen rayal seen nit daldi yuuxu ngir nan ñaan ndimbal ci kaw juif yi leen rayal seen nit jullit ñi daldi ciy mer léegi nag ca la problème ame seen diggante fitna ga daldi jóg diggante waa bay ñoom di jullit ñi ak waa Banu Qaynuqa mooy ne dangay gis ne kon ñaari sabab moo am la lañ tudd fii que ne waral xare bi am mooy bu njëkk bi di bi nga xam ne ci la leen yonent bi alayhi salaatu salaam dajale ci seen marché boobu wax ak ñoom ñu menacé ko alquran wàcc ne leen waxal ne lilladina kafaru sa tuxlabuuna dinañ leen gañ beneen bi mooy bii nii nga xam ne bi sanadin da'if ah, ndax liñ la wax sànq def nañ taxriij bi këne ndaw benn jigéenu jullit lañ dindi lañ wuññi awraam ci marché seen marché bi beneen benn jullit gis ko ñëw rey waa ji ko def ñoom ñu rey waa jooju léegi nag problème ba jóge foofu nag ah! mu am lu am solo mooy li waral dëgg-dëgg ñu jëre leen fa mooy noonoo gi nga xam ne moom lañ déclarer julli ñi ak déclaration de menaçante bi ñu def yonent bi aleyhi mu xam ne gaa yi newati ci ci biir dëkk bi c'est pas sûr ba ñu commencé di dox ci luy rëme loo xam ne day indi insécurité ci dëkk bi ba jullit bu jigéen sax ñemeetu la dem ci seen marché yi di fa jaay comme ni ñu def ndaw si ah, imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi mu ñuy nettali nag kon nag xare boobu nan la dem histoire waa Banu Qaynuqa bii nag li ni leen yonent bi alayhi salaatu salaam di def nii imaam al ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj daal dinañ ciy tudd dara imaam al buxaari rahmatullah alayhi daal dina koy tudd ci baabu xadiisu bani nadir am na lum fa tudd tuuti ah ci saxiixayni mu nga fa mee ñoom liñ ci tudd bariwul waaye detaayu xare boobu ku mel ni imaam ibn Isxaaq imaam al-Waaqidi imaam ibn Sa'din ñoom ñoo ko soloo ci xadiis yoo xam ne yenn yi dañuy dëgëral yeneen yi ci des kon imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ne ah li ñu nettali kon li nga xam ne moo xew ci ghazwatu bani Qaynuqa ah mu ne fa haddathani Aasim ibn Umar ibn Qataada annahu qaal fa xaasarahum rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta nazaluu ala hukmihi nee bi nga xamante ne nii ci lañ def lool yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen fekk fa seen kër ya quartier ya ñu dëkk waa Banu Qaynuqa ah daldi leen encercler mooy daldi leen ndar képp daldi leen wër hatta nazalu ala hukmi ba ni ñuy wàcce ci àtteem ndax quinze jours quinze jours la leen la leen euh, encercler ñoom ñuy jéem a tenir ndax ñoom dañoo bokkoon ci juif yi bii su Medina yi ñi nga xam ne ñoo ci gënoon a jàmbaare min ashja'i euh, yahudil Medina ba looloo taxoon ñu doon menacer yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko boo xeexeek ñun di nga buñ la xee bu ñu xareek yow di nga xam ne la ta'lamanna na nahnu an-nas ah kon mu daal di leen wër encercler leen foofu ci seen dëkk bi quinze jours mu ne bi bi loolu xewee hatta nazalu ala hukmi début bi ñu doon tenir ba quinze jours yi nag ñu xam ne mënatuñoo tenir léegi nag ñu wàcc na yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ñu daal di nangu livrer seen bopp ne léegi nangu ñu ngi ci àtte yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu mu àtte ci ñoom rek ñu jël de toute façon looloo fi sa sinon xeex te mooy ne embargo bi wër bi mënatuñ ko mënatuñu c'est ils sont épuisés mënatuñoo dem mënatuñoo continuer mu ne fa qaama ilayhi abdullahi ibn ubay ibn salul xiina amkanahu allahu minhum bi nga xamante ne nag ci lañu ne léegi kon pare nañ ñoom nekk nekkatuñ fi di protéger seen bopp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal léegi mooy xool lu mu àtte ci ñoom baax na ci la Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa huwa ra'sul munaafiqiin moom mi nga xam ne moo doon bopp naafiq yi di seen njiit bi nga xam ne ci la am nag possibilité ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko nag yaa Muhammadu ahsin fi mawaliya xoolal naafiq bi rek amul genn càng gu mu ci teg yaa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam moom abdullah ibn ubay ndax temps yi da doon wanee ne duggoon na ci lislaam ginnaaw badrin yonent bi alei saatu salaam dafa dëpp badar rek moom mu bokk ci ñu tuub ndax moo nekkoon saadatuhum tuutee des ñu noome ko buur sax laata yonent bi alei saatu salaam di gàddaay mu ñëw nañ ne yaa muhammad yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahsin fi mawaaliy wa kaanu xulafaa alxasraji mu ñëw ne yonent mi aleyhi salaatu rafetalal ci sama allié yii sama mbokk yii nii nga xam ne alliance moo dox sama digganteeg ñoom di waa banu Qaynuqa yii wàcc nañ ci sa àtte dama bëgg nag nga rafetal ci ñoom ñoom ay alliés lañu ci waa Xasraj mi nga xam ne seen sang moo doon Abdallah ibn Ubay Salul qaala mu ne fa abtaa alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam tontuwu ko noppi fa qaala mu dellu wax moom Abdullah ibn Ubay yaa Muhammadu ahsin fi mawaliya na ko yow yonent bi yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam rafetalal moom nag naa féq bi du wax Seydina Muhammad jamais au plus moom da koy kókkali sax ne ko yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam rafetalal ci sama alliés yi di waa Banu Qaynuqa bu leen rey qaala fa arada anhu yonent bi alayhi daal di koy wan gannaaw dummóoyu ko fa adxala yadahu fi jaybi dir'i nabi sallallahu alayhi wa mu daldi jël loxoom dugal ko ci poosu kii mooy poosu euh, mbubb koŋ bi yonent bi alei soloon mu daldi ciy dugal loxoom ne ko bi mu wax di muy insister ne ko yonent bi alei saatu rafetalal ci sama allié yii di waa Banu Qaynuqa fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arsilni ndax poche yi ci kaw la doon ne mooy poche yu nekkul woon comme ñun ñii eh, ni mu nekk ci côté yi comme bu solee pantalon wala ab jiin noonu non ñoom ci dënn bi la doon ne ci dënn bi lañ ko doon def moom nag foofu la dugal loxoom ci yonent mi alayhi salaatu salaam bu bukkoom bi yoroon mel ni ku ko téye noonu yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko arsilni ne ko Abdallah ibn Ubay léegi bàyyi ma bàyyi ma ma wàcc bàyyi ma téye bi ma téye wa ghadiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta ra'aw li wajhihi ghulala yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal mer ba ni nga xamante ni nii noonu lañu gisee ci xar kanamam bi mu commencé mel ni lu commencé am benn benn niir mooy lu xaw a ñëkk tuuti loo mooy daal mu merloog ba ku ko gis ku xool xar kanu xar kanamu yonent mi alei saatu gis ne kii merloo la summa qaala mu ne mais teewul Abdullah ibn Ubay téye ko noonu rek naan ko ahsin fii mawaliya ya ya Muhammadu naan ko yow Seydina Muhammad rafetalal ci sama allié yi mu waxaat ko yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko wayhaka arsilnii ne ko cim yow bàyyi ma rek bàyyi ma mooy bàyyi ma bàyyi ma ma wàcc ndax téye bi mu ko téye qaala Abdullah ibn Ubay ne ko laa wallaahi laa ursiluk hattaa tuhsina fii mawaalii arba'a mi'ati haasir wa thalaatha mi'ati daari' qad mana'uni min al ahmari wal aswad tahsiduhum fi ghadatin wahida inni wallahi imru'un akhsha ad-dawa'ir yonent bi alei saatu salaam ne ko mais bàyyi ba mu ne ko laa wallahi ma ne maa ngi wàcc yàlla laa ursiluka fenn laa la bàyyiwul duma la bàyyi hatta toxsira fii mawaliya man daal duma la bàyyi fekk fekk nga jox ma garantie bu leer a rafetal nga ci sama mbokk yi sama allié yi di banu nadir min mi banu qaynuqa voilà ndax ñoom arba'u arba'atu mi'ati xaasir mooy yow ndax ñii quatre ay nit lañ yoo xam ne amuñu soluñu mbubb koŋ wa thalaatha mi'ati daari' trois cents personnes yoo xam ne dañoo sol mbubbu koŋ plus trois cents muy ñii ñépp ñoom qad mana'uni min al ahmar wal aswad ñii ñooy samay mbokk ñii lu ne defal nañ ma ko ci àddina bi ñoo ma protéger min al ahmar wal aswad problème nar a dal ci kaw ak fu mën a jóge ak ci ku man bi jóge ñoom ñoo ma doon défendre di ma toppatoo di ma protéger ay waay ñooñu kon nag duma leen bàyyi tay ji tax siduhum nga daal di leen góob fii xadaatin waaxida ci genn ngoon ah kon nag man duma la bàyyi fekk rafetaloo jëm ci ñoom ndax kat man abdallah ibnu ubay inni wallahi imru'un akhsha dawaa'ir ndax man nit laa koo xam ne damay ñàkk damay ragal ñàkk ak ak problème àddina yi ñëw nga xam ne man ñàkk daal manuma koo supporter man ne mbir yi day tourner rek ay waaye bu fi ñuy jógee man fu ma jëm ñii nga xam ne liñ ma jàppale qaala fa qaala lahu rasulullah yonent mi aleyhi wassalaam daldi dina ko hum lak na ko waa léegi bàyyi naa la ak ñoom léegi mooy ne léegi jëlal waa Banu Qaynuqa ñu ngi noonu bàyyi naa ko ak ñoom bàyyi naa ko ak yow hum laka ñeel na la yow imaam ibn Hisham rahmatullahi alayhi mu ne ah, keroog nag yonent mi alayhi salaatu wassalaam bi muy dem di wëri ndomba waa Banu Qaynuqa ñii di leen assiéger mu ne istamala ala al madinati fi muhaasaratihi iyaahum Bashir ibn Abdil Munzir mu ne mu fa bàyyi woon ki mu fa defoon mu daldi woon yor intérim bi mooy Abu Lubaaba Bashir ibn Abdil Munzir après mu ne wa kaanat muhaasiratuhum iyaahum xamsa xamsa asharata layla guddi la leen am la leen assiégé woon gis nga naafiq bi moom loolu la def ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi ko bàyyee ñoom xadiis bi nag gis nañ ne Aasim ibn Umar ci la ko Seydina uh, uh, imaam ibn Isaaq jële naka noonu imaam at-Tabari soloo na ko ci taarixam imaam Ibn Sa'd mu ngi ci at-Tabaqaat ah boo demee ci Uyuunul Asarit mu nga fa imaam Ibn Hisham daal na koy soloo jëla ko ci imaam Ibn Isxaaq mu ne haddathanii Aasim ibn Umar mooy xadiis boo xamante ne nii mursal la mooy mursalun saxiix ndax imaam Ibn Isxaaq na haddathanii te ci Aasim ibn Umar ibn qataada ibn nu'man radiyallahu taala an ali qataada ibn nu'man falaya léegi nag imaam eh, bi abdullah ibn ubay naafiq bi doxalee lool imaam ibn isxaaq di ñu nettali ba léegi mu ne wa haddathani abi nettali na ma sama baay an Ubaadata ibn al-Waliid baayam mooy kan mooy Isxaaq Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar te moom ku wér la mu ne sama baay man imaam ibn Isxaaq moo ma nettali an Ubaadata ibn al-Waliid an Ubaadata ibn al-Waliid sama baay di Isxaaq moo jële ci ki nga xam ne mooy Ubaadata ibn al-Waliid di doomi Ubaada ibn as-Saamit annahu qaala mu ne lamma xaarabat banu qaynuqaa rasul allah sallallahu alayhi wa sallam tashabbasa bi amrihim abdullah ibn ubay wa qaama duunahum wa masha ubaadatu ibn saamit ila rasulillah wa kaana min bani awfin mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci la waa banu Qaynuqa daal di xare xadiis bi nag ah mooy ne da ngay gis ne Ah, mooy xadiis la boo xam ne ah, càllale bi mursal la tamit mu ne keroog bi nga xam ne ci la waa banu Qaynuqa doon xeex ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tashabbata bi amrim Abdullah ibn Ubay mu ne Abdullah ibn Ubay moo mooy jàpp ci seen mbir waqaama duunahum daal di taxaw seen digganteeg li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naroon a def ci ñoom toroxal leen ñoom yéeféru banu Qaynuqa yooyu ci juif yi wa masha Ubaadatu bnu Saamit kanta Seydina Ubaadatu bnu Saamit moom wa kaana min bani Awf ci waa bani Awf la bokkoon lahum min xilfi bokkoon ci allié waa banu Qaynuqa misla alladhi law min Abdullah ibn Ubay moom dafa amoon ak juif yi tamit alliance comme ni nga xam ne noon la Abdullah ibn Ubay amee woon alliance ak juif yi naka noonu Ubaadatu la amee alliance ak juif yi nii di waa Banu Qaynuqa moom mu daal di dem ci yonent mi ne ko fa xala'ahum ila rasulillah mu daal di ñëw ne yonent mi aleyhi salaatu mu ñëw summeeku denc ñi nga xam ne ñooy juif yooyu mu nekkoon seeni nekkoon ay alliés moom Ubaadatu ibn Saamit wa tabarra'a ila allahi wa ila rasulihi min hilfihim daal di deñ jëm ci yàlla ak yonentam daal di summeeku ba set ci alliance bi dox diggante moom Ubaadatu ibn Saamit ak yahuudi waa Banu Qaynuqa yi nga xam ne dafa amoon alliance ak ñoom wa qaala moom mu ne Seydina Ubaadatu ibnu Saamit radiyallahu anhu yaa rasuulallah ne yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam atawalla allaha wa rasuulahu wal mu'miniin wa abra'u min hilfi haa'ulaa'i al-kuffaar wa wilaayatihim ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man de jàpp naa allié def naa mu méngoo sama mbir allah buur yàlla wa rasuulahu ak jur ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wal mu'miniina ak way ngëm yi wa abra'u te deñ naa min xilfi haula ci bi ma am ak al kuffaari yéeféru banu Qaynuqa yi wa wilaayatim ak seenu alliance deñ naa ci amatuma qaala mu ne moom sëtu bi nettali xadiis bi fa fiihi wa fi abdillah ibn ubay nazalat qissatu al qissa min maida mu ne ci ñoom nag di abdullah ibn ubay ni mu doxale jàppale juif yi ba rëccal leen ba tax dara dalu leen ak li Ubaadatu ibn Saamit daal di doxale fexe génn ci seeni mbir mu ne ci loolu moom la aaya bi di wax ci suuratul maa'ida naan yaa ayyuha alladina amanu la tattaxidu alyahuuda wannasaara awliya ba'duhum awliyaa'u ba'd naan yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm yàlla bu leen jàppe yahuud yi ak nasaraan yi def leen al ndax ñoom yahuud yi ak li ci ñoom ñooy allié ñeneen mu ne wa man yatawallahum képp koo xam ne da leen a jàpp allié minkum ci yéen fa innahu minhum na xam ne ci ñoom la bokk inna allah buur yàlla laa yahdil qawma adh-dhalimin du ginni ñi nga xam ne ay tooñkat ne fa tara alladhina fi qulubihim marad di nga gis na ñi nga xam ne seen xol dafa am ci feebar comme abdullah ibnu ubay nga xam ne ay xol feebaru xol lañ yor muy ak nifaaq an-naafiq ñoom ñu naan yusaari'uuna fiihim yaquluuna naxsha an tusiibanaa daa'ira di gaaw bi dem ci ñoom naan ñun de dañoo ragal buñ leen bàyyee ñii mënuñoo nan lañ leen di def waaye un monde sans donc ngay dégg ba léegi un monde sans les occidentaux waay waay suñu dëkk yi xam nga ne mënuñoo doxal dara sans l'aide des Nations Unies sans l'aide du FMI sans l'aide de la Banque mondiale waay sans ñoom ñun duñu dara xoolal ma wax yi yooyu rek Eh, Abdullah ibn Ubay noonu la def mooy biñ naan man ndax man inni akhsha dawa'ir damaa ragal ay ñàkk laay ragal dama ragal ñàkk moo tax suñu borom mi nga gis ñi nga xam ne seen xol dafa am feebar yu saareo nañu njëkkante fiihim ci ñoom yaquluna ñu nga naan nakhsha an tusibana da'ira dañoo ragal ak ñàkk dal suñu borom ne fa asa allahu an yatiya bil fath aw bi amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin mu ne xanaa xamuñ ne léegi fa asallah léegi rek asaab yi du xëy na mooy léegi buur yàlla def indi li nga xam ne mooy ngañaay indi alal joo xamante ne nii ak ndimbalam ak ubbeem gu muy defal julli ak mbir mu jóge ci moom te bu loolu lépp amee nag yéen ñi doon wax naan ñii nañ lañ fay def buñ leen bàyyee fu ñuy jëm ngeen mujj bu yàlla defee xéewal yooyu ñëw ak ubbeetu julli ñi am doole lool lépp nekk seen loxo ngeen fa yusbihu ñoom ñu mujje alaama asarru lañu lañu doon nëbb ci seen kii ak doon ci pétiste di ko def ci seen xol ya doon ko nëbb naa di mii na di rëccu côté ba mooy côté Abdullah ibn Ubay mu ne kantaa yi nga xam ne ñoo ñi gëm yàlla ahaulaa i ñoom dañ naan ahaulaa alladhina aqsamu billahi jaada aymanihim ndax ñii ngeen doon waat waat yu metti ya ngeen doon waat di wax nee na aaya boobu moom la doon wax ba bi mu naan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuuna as-salata wa yu'tuuna az-zakata wa hum raaki'uun mu ne aaya yii nii dafa wàcc nekk di wax ci Seydina uh, Ubaada ibnu Saamit na ba pare teg ci wa man yatawalla allaha wa rasulahu walladina amanu fa inna hizba allahi humul ghaalibuun këni képp koo xam ne nag dafa am alliance jàpp alliance ak yàlla méng mu méngoo say mbir ak yonentam ak ñi gëm yàlla booy ngëm yi na ngeen xam ne parti bi yàlla ñooy ñi gañe loolu suuratul maida boo demee ay cinquante et ba cinquante six loolu la fay wax ñu ne loolu ci abdullah ci Ubaadatu ibn Saamit la wàcc ak Seydina ak kële an nifa anna al munaafiqul kabiir di abdullah ibn Ubay kon noonu la leen yonent mi alei salaatu salaam naroon leen toroxal ki ci jàpp ba toroxaluñ leen gé teguñ ci ñoom yu metti muy al munaafiqul kabir di Abdullah ibn Ubay kon ginnaaw ghazwatu Bani Qaynuqa li ci tegu moom la imaam ibn isxaaq beneen xare moom la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi di nettali loo imaam ibn isxaaq mu ne xare bii nii mu ngi xew ci zil xijja zil xijja mooy weer wi nga xam ne mooy weeru aj mooy weer wi nga xam ne mooy weeru aj aj alxaj imaam ibn Isaaq bi ñu nettali loolu mu ne wa kaana abu fa kaana abu Sufyaana kamaa haddathanii Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr wa Yaziid ibnu Rumaana wa man laa attahimu an Abdillaahi ibn Ka'b ibn Maalik wa kaana min a'lami al-ansaari ilaa aaxiri maa qaal imaam Abu ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi wa an abiihi mu ne wa kaana fa kaana Abu Sufyaan mu ne abu sufiyaan ibnu harbin dafa nekkoon comme ni nga xamante ni la ma nettalee muhammad ibnu jaafar ibnu zubayr comme ni nga xamante ne man noonu la ma ko nettalee imaam ibnu isxaaq sama sëriñ di muhammad ibnu jaafar ibnu zubayr ak Yazid ibn Ruman mooy xadiis ba càllale ba foofu wér na imaam ibn Ishaq nee na haddathani te bokk na ci càllale bi Muhammad ibn Ja'far ak Yazid ibn Ruman ñoom yàgg nañ leen mu ne wa man laa attahimu ak koo xamante ne nii nettali na ma ko du ñaari sëy yii rek koo xam ne laa attahimu man imaam ibn Ishaq duma ko tuumaal mooy am na ci moom kóolu ci am na ci moom confiance waaye lii nii garaawul ndax tudd na ñeneen ñi te Yazid ibn Ruman xam nañu ko kon bu nee wa man naa ak koo xam ne du ko tuumaal garaawul lool majhul boobu garaawul ndax am na ñu tudd ñeneen an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik mu jële ko ci Seydina Abdullah doomi Ka'b ibn Malik mu ne moom moomu nag mooy Yazid ibn Ruman ak Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr ak ki koy ki mu dul tuumaal ñoom ñu ngi ko jële ci Abdullah ibn Ka'b ibn Malik mu ne wa min a'lami ansaar dafa bokkoon ci ñi gënoon a xam ëpp xam-xam ci lansaar yi muy doomu Ka'b ibn Malik bi siiw na doomu Ka'b ibn Malik bi moo nettali ghazwatu Tabuk voilà te da mooy ki doon wommat te moom moo ne woon moo ne woon man saa bu ñu ma soonu dégg bu ma doon woo ma sama baay ñu dégg nodd bi rek da doon da doon da doon ñuy nodd àjju àjjuma muy ñaanal Abu Umaama As'ad ibn Zurara ba benn bis ma ne ko mais lan moo nga saa déggee nodd di ko ñaanal kooku noonu la euh, mu ne kon kon mooy gis nga càllale bi ba fii nii lu baax la lu dëgër la mu ne nag xiina rajaa moo ne mursal la ndax moom du saxaaba mooy doomu Ka'b ibn Malik bi waxul ci kan la ko jële loolu kon mooy càllale léegi lan moo xew mu ne Abu Sufyan wa kaana Abu Sufyan xiina rajaa ila Makkata wa rajaa fallu Quraysh min Badrin nadara an laa yamassa ra'sahu maa'un min janaaba hatta yaghzuwa Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam mu ne Abu Sufyan ibn Harb mi nga xam ne moo jiite woon lan caravane Quraysh bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon kari Badar far mu rëcc mu mu jaare fa rëcc ba taxoon waa Quraysh génnoon doon ko aar si ba looloo tax ghazwatu Badrin al-kubra am Abu Sufyan moomu ibn Harb dene bi mu delloo mi Makka yóbbu caravane bi war a ñaa fallu Quraysh léegi nag waa Quraysh mooy gaa yi ñu def gaa yi ñu defe duma leen Badar ñu ci rëcc ñibbi si Makka gaa yooyu ñooy fallu Quraysh min Badrin jóge Badar ñëw rëcc si ñëw res les rescapés de Badr fekk fa Abu Sufyan Abu Sufyan naqar da koo dugg dugg xam gis nañ bi ci libération prisonnier bi ñu ko naan waaye Abu Sufyan mais Abu Sufyan yow itam yow yow yow nit ñi ñu seen doom yi di leen libéré yow nga bàyyi fa sa doom mu ne hé bu leen ma fontoo la wax man gis nga jullit ñii duñ boole sama ñaari naqar laa wax naqaru tuur sama deret ray bu ñu ray xam walla ñu naan déet ñu jàpp sama beneen doom ngeen naan ay ma jël euh, ñu dajale tuur sama deret ba pare ma leen di jox xaalis ngir ñu bàyyi ko sama doom dara laa leen man non nañ ko téye qu'il pourrisse entre leurs mains waaye na na nëb seen loxo man sama yoon la wu am ah. mooy gis nga mer boo ko jàppoon ba moo taxoon mu kidnappé woon benn jullit mais gars gis nga nag yéen bu ngeen bëggee mu libre nag bi yeboo ngeen sama sama doom yi ngeen jàpp yéen jullit yi na ngeen leer ne kii du rëcc <laughs> moom nag gis nga mer moom da koo duggoon jàpp ko ba ak tamit mais ponkal yi dee yëpp ci Quraysh ba moo tax nadara an laa yamassa ra'sahu ma'un min janaaba hatta yaghzuwa Muhammadan sallallahu alayhi wa léegi nag Abu Sufyaan mu gisee bon lu mel loolu dal leen waaye yow deretu Badar dég yooyu mu mer après nag mu daal di nidar nidar bokk na ci nidar yi bon ci lislaam a tax ma yoon <laughs> ndax dafa am nidar boo xam ne moom dañ koo dañ koo dañ ko dañ ko dañ koo si mooy nidaru genre genre genre euh, euh, ndax day niroog chantage day niroog kuy kuy chantage naan yàlla boo ma defalee lii de dinaa la wooral sàng ñaata bis nanga bis wala boo ma defalee lii de dinaa la dinaa la saraxeel am xar wala yu mel noonu mu ngi mel yow sa jaamu yàlla yaa ngi mel ni kuy santage bu yàlla defee yow daal nga def bu def doo def loolu nag dañ koo sib façon nidar boobu mais nidaru am bu mutlaq bi nag boobu moo baax mooy nga toog nii rek ne man de euh, ajjuma bii di ñëw de wax dëgg yàlla bëgg naa nag jàng ci suuratu yaasin ngir sama borom subhaanahu wa nizar naa ko loolu pas bëgg naa naa ko def ngir yàlla te nizar boo nizaree bés boo fi nee yooyu boo ma defalee lii ma def lii buur yàlla defal la lool te obligé nga def loolu day mujj nekk farata te loolu tudd nañ ko fi Jë Abu Sufyaan nag dafa nizar ne ne allah yamassa ra'sahu ma'un gis nga boppam bi karawam bi bopp bi du ci laalati ndox du sangu min janaaba mooy bu amee bu bu bu sëyeeg soxnaam wala mu gént walla yooyu mooy janaaba mooy mu sëyeeg soxnaam mooy ne du sangu ci xatta yansuwa muhammada wax na ne nizar la këne moom fekk teexul ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam waayewu du sanguwaa ah yoonam newu ci bu amee janaaba yi dara du sangu <laughs> boo xam nga loolu mbir la moo xam ne arab yi dañ ko xamoon pas comme bi l'islam indi mooy ne yooyu affaire bi mooy bu sperme bi génnee yooyu loolu nit tamaan danaan moo day sangu dindi salte yi wala boobu mu raxas ko wala moom nag mu ne man duma sangu ci bu ma sëyeeg sama soxna wala moo xam damaa gént ak lu nekk sangu daal lay arrêté duma sangu fekk xeexuma ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa léegi nan la mujje moom ngir loolu noonu mu nizar ngir dëggal nizaram boobu nan la ko defe kon de Abu Sufyaan naa xeeñ sa bu dee du sango ah kon nag mooy foog foog xare bi gaaw <laughs> faw mu uti bon ah bu fexe daal moom lu muy xare jeeg yonente bi <laughs> alayhi salaatu wasallam léegi nan la ko defe ak nan la fa génne loolu la ñuy gis insha allahu taala ci jataay bii di ñëw ñu àggale xare boobu euh, waxaale tamit xare bi nan la tudd insha allah ak euh, ginnaaw nizaru